ngi door a dégg xadis bi tey nga dégg xadis bi xam ci ne ah kon xadis bi lii ak lii ak lii lay wax gaa kon baax na dañ leen dem suñu affaire baax na waa ji la ah luy luy luy seen baax na ma wax léegi mooy wane ne lii ñuy bëgg def dagan mu wax la lii waaw ne la lii ak lii wan la côté yi nga xam ne nga ne ya waaw lii de moom masuma ko cee gis waaw loolu la loolu buur yàlla la koy def waaw moo tax euh, nit tamit dañ ciy xame tamit nit ki nga xam ne mooy jàngale bu mu jàpp mukk ne mbooloo mi mu nekk di jàngale wala bi mu nekk di wax walla mu ñëw ñu ne ko kaay defal ñu conférence que mu ëpp nit ñi xam-xam ah non ndax rubba muballighin aw amin saami amaana ñoo xam ne yow yaa leen jottali wax ji mais dégg ci wax ji ngi leen wax aaya yi ñu fi tudd hadith yi ñu ci tudd loo xam ne yow quarante ans ngi yaa ngi ci di def nekk koo xam ne daanaka tafsir lañ la xamee nga ñëw defal fi nit ñi tafsir fii tey kenn koo xam ne tey lay dóor dégg mbir yi mu jànge ci loo xam ne amee ci ay njàngat yoo xam ne yow ni ngay yàgg ci domaine bi masoo koo gis ndax lan ndax fa rubba muballighin aw amin saami' waaye mu saami' bi tekkiwul ne ah kon ñun pare nañ parce que ñi ko déggoon mooy saxaaba yi dañ naan la non képp koo xam ne jàngale moo xam ne mooy li ñu waxoon sànq manu la ñàkk ci diine nit ñi xam ko yow bu àggee ci yow mooy saami' nga mu ngi mel ni ku dégg Allah moo tax gis nga yonent bi aleyhi salaam li xeetu yonent bi aleyhi salaam li leen sañu boroom defal moo tax ilmul xadiis doo ko trouver ci beneen xeet wurul xeetu lislaam amul chrétiens yi bible yi ñuy wax yépp ay ay bible yi dara dëgëru ci amul càllale amul dara selon Matthieu ak selon Pierre ak gaa yi ak selon ñii ak ñii euh, bu bu bu bu bu bu yooyu daara amul benn boo xam ne càllale bu wér na alors que hadith yi dañ naan la diwoo ko jële ci diw mu jële ko ci diw mu jële ko ci diw mu jële ko ci diw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu amut feneen amut feneen yow nag bu agsee noonu mooy courant loolu moo tax isnaad baax bokk na ci li tax mooy ne courant boobu fil boobu non seulement ci la xam-xam biy jaar mais ci la leer giy jaar parce que ana moo gën a neex ñu ngay waxub xadiis naan jële nañ naa ci diw mu jële ci diw ñu jële ci diw ñu dem ba yonent bi aleye saa salaam nekk ci buubale yow nga nekk ci buubi ana lan moo ko gën a neex ñi ko xamul nag dañ naan moom sa saa yi moom xoolal fii mu ne foog na ne wax na lu am solo kii waa yow neex fan loolu ci neex moom mais yow yaay yow lañ naan bu xamoo lim deme moo tax ah mooy fekk bu xam-xam bi accès ci yow amoo droit gis nit ñi réer nga bàyyi leen ruub ndax kon nag moo tax mu ne fal yu ballir joxe amr na jottali ashaahidu ku fekke ki fekke mooy képp koo xam ne xam-xam daal dinay agsi ci yow nga man koo jottali nit ñi ñoo xam ne li ñu nekk baaxul nga bàyyi leen ci boo deewee yow yaay responsable yow ci responsable yi nga bokk te ñooñu dinañ la poñe ëllëg ne buur yàlla kii de ba may réer mu nga fa woon xamoon na mu bàyyi ma ci biir waaw moo tax li ñu nekkee boo ñëwee ñu naan non tout le na reste chez soi rek la religion c'est privé bàyyi nit ñi ñu nekk ci ñu nekk ngeen maandu waaw bàyyi leen nit ñi ku nekk ñu bàyyi seen ñu ñu maandu ku nekk nekk ci li nga nekk dañ naan ñun xamaluñ ñu loolu déedéet xamaluñ ñu loolu de waaw waaye nag booy jottali jottalil li yonent bale saa saam wax nga bañ koo déformer waaw bu ko déformer tarfatal ayn waxal li mu wax bu dee boroom xam-xam kooku mën naa riwaaya bil maanaa ndax xam na këne moom du génn ci li yonent bi saa saa wax mais ku dul kooku dañ koy tere muy def riwaaya bil maanaa parce que mooy de riwaaya naan boo euh, bon en wax ji lii la ci dégg déggin ba nga baaxul moo tax waxal loolu moo tax bokk ci liy gën a dëgëral que ne maanaa mooy li gën a ëpp doole non riwaaya bil lafz mooy bu dee yow maadaama kàddu yu yeneen ci balay saar saab waxoon loolu man nga koo amee noonu loolu moo gën fopp riwaaya bil maana waaw parce que ko ko def riwaaya bil maana moom la mu comprendre rek la wax ne en gros lii la mais li yeneen ci balay saar saab naan rubba muballighin amaana koo xam ne dañ koo jottali sama wax moo gën a dégg wax ja ko ko jottali bu ñépp doon def noonu mooy kon waxu yeneen ci balay salaam lépp ci maanaa kese lay ñëwee ci ñun la ca waaja mënoon a jànge mën na ko caa da ko yaraw parce que amatul wax ji exactement loolu moo tax takk wax bokk na li tax takk xadiis yi ni mu demee loolu loolu am solo ñu bañ a am benn laxisme boo xamante ne nii ku ñëw ñëw ba mbir yi daanaka dootuñ ci jàppati dara déedéet waaw kon fa rubba muballighin falyuballigh ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib kon ki fekke sama wax na jottali ñi nga xam ne ñoo ñoo fi newul lool moo tax gandum ngandum charge la de <laughs> ngandum charge la nañ ci nañ ciy bàyyi xel waaw am xam-xam ut xam-xam lenn la te yàlla tax jëfe ko lenn la waaye nag da nga koy jottali de waaw ndax yow dañ la ko transmettre loolu moo tax ki xam boroom xam-xam nit ñi dañuy jàpp ne waa ji doom moom dafa frustré dafa waane du dugg du du du dugg ci yoon lu yoonam nekk moom du dugg ci lu ko du du du dugg ci lu yoonam nekk ah ñii ñii ñii dañoo waane quoi lan mooy yoonam ci ci ci ci suñu mariage ak nan lañ koy defee ba mu ñëw di ñu booleeg yàlla naan ñu bool lii nii bon xam ngeen ne lii dafa xaraam ak lii nii kenn du def lii lan moo ci yoonam. loolu yow yaa koy wax parce que yow fi nga toll la tax mais moom fi mu toll manu la ñàkk bañ a wax affaire yi waaw parce que man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi waaw ku gis lu dul noonu ngay autorité ak koo xam ne loxo nga ko mën a dindee en tant qu'autorité na nga ko dindee loxo waaw waman wa man lam yastati fa bi lisaani bu dee xamoo sa làmmiñ te sa làmmiñ bi nga koy defe mooy nga ànd ak xam-xam kon boroom xam-xam bi man moom foofu la tollu ci ci chaîne bi lan ngeen bëgg mu def mu noppi muy mu noppi après di def bàkkaar du ko def waaw moo tax kuy kuy kuy ku koo xam ne xam-xam moo la yitteel saraxeel sa der saraxeel sa der te nga fàtte yooyu ndax nit ñi moom manoo fexe ba du ñu wax loo xam ne du noor bu dee nag yow bu ñu waxee loo xam ne lu la naqari la nga bàyyi ah. yow mooy xamoo ci li nga ne de yeneen ci wàllu saabsaab da doon woo nit ñi ñu koy jànne waaw kenn du ko déglu gis nga yeneen yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam noonu la bu doon woo nit ñi nga gis gaa yi ah rabbi kulla ya kullama da'awtuhum li taghfira lahum ah. ja'alu asaabi'ahum fi aadanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara loolu lañ doon liggéey mu ne yow sama borom kullama da'awtu litaghfira lahum gis nga sama ñoom ñii saa bu ma leen woowee te kat li ma leen woowee ngir seen gëneel la ngir lu leen lu leen lu leen jariñ ngir lu leen jariñ la bu ma leen woowee li taxfira la ngir nga fóot leen ngir nga fóot leen ngir nga fóot leen dal leen jéggal seeni bàkkaar nan lañuy def buñ ma gisee may ñëw ñu ne oh, nuuxa gi ñëw o oh, alt gaa yi o oh, nuo gaa yi jël seen baaraam yi seen catu ba dugal seen nopp ndax bëgguñ koo dégg ja'alu asaabi'ahum fi aadanihim ba pare ñu jël seen yére yi muuroo seen kaala yi ñu sàngoo muur ko seen xar kanam yi ndax bëgguñ koo gis ndax moom dafa ay gaaf ay waaye bu ñu ko gisee suñu journée yàpp wa asarru wastakbaru istikbaara ca weddi yàlla gañ ne woon bokkaale ji ñu daal di ci wéy di ci continuer ji ci persister mais est-ce que dafa taxoon mu bañ mu mu ne bàyyi ñaata at la fa def bi leen woo malgré tout ça yonent bi alayhi salaam nga xam ne bu doon ne bu déggee lu ko naqari rek bàyyi kon dina nekk màkk 13 ans dina nekk màkk 13 ans di fa woote ci ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi koy weddi waaw di mbugal ñi ànd ak moom di ko fexeel moom ci boppam kon nag affaire bi ki nga xam ne mooy mooy mooy jàngale wala ki nga xam ne taalibe la kooku daa war a xam ne gis nga xam-xam bii du lu woyof de lu ne mën na la cee fekk te lu ne ni nga ko dégg waaw waaw ça il voit les gens de haut quoi il voit il regarde les gens de haut quoi waa ji moom moom moom dafa xeeb nit ñi waaw nga dégg ñeen ñi bala maa dee mu ñëw naan ñu duñu naan ñu ay ay ay ay ay ay ay xadiis waaw ñun moom gëmuñu yooyu yii muy wax gëmuñu ko ñun sëriñ yi sëriñ gëm gëmul dara waaw seen kii yu weex yi téere yu weex yi nga xam ne dara baaxu ci waaw ne nañ ko dégg mais est-ce que day tax nga bàyyi doo bàyyi doo bàyyi doo bàyyi ndax dama xam na ne loolu manula ñàkk mu koy def kon rubba muballighin fa rubba muballighin aw aamin saami waaw mu ne nag falaa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dakum riqaaba ba'd ginnaaw loolu mu ne falaa tarji'u bu leen dellu ba'di sama gannaaw mooy bu ma génnee àddina walla fii ma taxaw bu ngeen fi jógee bu kenn waaye loolu li gën a doon mooy bu ma génnee àddina lii lépp yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ngi ci junjaale saxaaba yi radiyallahu anhum ne moom léegi mu jóge fi ah waaw gis nañ ñi doon wax keroog naan ayyuhan naas déglu leen parce que xaw ma la alli laa alqaakum ba'da aami haadaa fi haadal mm-, makaan déglu leen. ngeen takk li may wax parce que wóoruma parce que après sama aj gi est-ce dinaa dajee te yéen fii loolu lépp mu ngi xamal saxaaba yi ne ah fii duma fi sax de waaw fii ah këne fii du fi sax mu ne falaa tarji'u kon bu leen dellu ba'di sama ginnaaw kuffaaran nekk ay yéefér bu ngeen jógee fii bu ngeen ma gisatul amul gisatu ngeen ma ngeen dem fa ngeen nekk di fa def loo xam ne lu wuteeg li ma leen jàngal déedéet fala tarji'u ba'di kuffaara waaw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam xamoon na ne foog mu ngi dund yu yenn yi manula am fekk mu ngi dund yenn yi manula am waaw mu ne nag kon nag falaa tarji'u ba'di bu ma génnee àddina bu leen dellu de nekk ku faaran nekk ay yéeféer ba yadribu muy dóor ba'dukum lenn ci yéen riqaaba ba'd ngeen di rayante des leen loolu mooy des leen ci li ma leen dàyyil ci ngëm yàlla gi ragal yàlla ak soppante te en tant que jullit bu leen xeex ci seen biir ci loo xam ne teg wut ci diine parce que suñu borom ci boppam moo ne loolu yonent bi alayhi salaam xamoon nañ la wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma te lool ci jamono yonent bi alayhi salaam la naafiqee defoon ba waa di di di di ci biir saxaaba yi yonent bi alayhi salaam di leen ñuy xeex mu leen di àtte lool xam ne te tamit am na yoo xam ne nettali na ko ci xare yoo xam ne day am ci biir saxaaba yi radiyallahu wax na ci li nga xamante ne mooy xawaari yi gis nañ keroog masalatul xawaari yonent bi saa saa nee na ñii nii sa yaxruju min du'i haaza qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa siyaamakum ma'a siyaamihim mu ne man bu ma leen dajee bu ma leen jotee ñoom gis nga dina génn ci digg waa jii nii mooy descendance am bam naan ko indil maanul yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko way xakk way xakk fa man yaadil idaa lam aadil toskare ñeel na laqad xibta wa xasirt idaa lam aadil man bu ma maanduwul man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana kan mooy maandu man bu ma maanduwul ana mooy maandu ah ba pare mu ne dina génn ci descendance am nit ñoo xam ne yéen sama saxaaba yi dangeen di xeeb radiyallahu anhu seen julli bu ngeen ko comparer ak seen di xeeb seeni julli seen koor yi da di xeeb seen koor yi ngeen di def yéen waaye mu ne man bu ma jot bu ma leen dajee mooy bu ma ñooñu buñ génnee fekk may dund dinaa la aqtulannahum qatla iram waad waaw mu ne waaye bu ma leen dajee te pourtant ñooñu dañ naan ay jullit lañ mu ne bu ma dajee ñoom dinaa leen faat faatu reyu iram ak an ndax nekk na ci faat leen ajrun azim waaw nekk na ci faat leen pay goo xamante ne nii pay gu rëy rëy te màgg te pourtant ñu naan ay jullit lañ woon waaw kon mooy buleen leen rayanti seen biir mooy ci loo mooy nit ñoo xam ne moo tax mu ne fa in baxat alxuraan ne fa in baxat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah alxuraan nee na wa in taifataani ñaari kuréel ci jullit yi bu ñuy xare jàppante nekk en conflit bu leen faral ñii di dal ci kee fa aslihu sol leen seen tànk seen dàllu dox jàmm seen diggante yëwanal seen diggante réconcilier leen waaye nag bu dee da ngeen a def li ngeen def am koo xam ne ci benn partie bi moom tëtic ci ne par force moom yoonam new ci bon il n'entend rien bon moom il il il il cons il il persiste il signe moom bon moom moom moom arrêté wul les hostilités mu ne bu boobaa nekk leen benn yéen ñépp ngeen dal ci ko kuréel boobu te ñun ay jullit lañu waaw kon mooy mooy dafa am yoo xamante ne nii taxul yorent ma lay saa saam bi wax laa yadribu ba'dukum ba'da moo tax mu nekku faat moo tax euh, euh, euh, mooy am na yenn yoo xam ne en tant que jullit mooy loolu ku ko def kuréel bu ko def dañuy xare yow même bu dee ay jullit nga comme li mu wax sànq ci xawaari ji ak ñi nga xam ne dañuy jotee ñu naan leen ñu leen réconcilier ñu bañ kuffaar bii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy nga ne mais ay yéeféer nan nañ doon ay bu dee ay yéeféer moom waaw loolu xam nañ hein mais à vrai dire li muy tekki bu leen nekk sama gannaaw kuffaaran mooy ngeen mel ni ngeen di jëf jëfu yéeféer yi ndax ñoom ñii laata ñuy tuub ay yéeféer la ñoom noonu lañ doon doxale ku man sa moroom duma la woon loi de bu jungle bi la woon razia yi moo tax yonent bi aleye saa salaam doon leen fàttali ormaay dereetu doomu aadama bakkanu doomu aadama ak alalam ak deram parce que ñoom ci jaahiliya li xamoon mooy ku man sa moroom songu dóor rey jàpp jaam jël seen alal yi moom mu ne nag loolu ngeen meloon nag bu ma fi jógee ngeen delluwaat ci loolu di jëf mooy gaay du ñu nekk ay yéeféer dëgg xam nga dinañ ko gis si nañ ko gis bim naan ah, kii euh, euh, kii euh, seytaane désespéré na désespéré wu na ñu daal ñu daal di koy di ko jaamu fii ci jazira ci seen ci seen seen fii nii seen seen suuf sii muy suuf sii nga xam ne buur yàlla def na génn na fi shirk teg fi l'islam te fi lay sax ilaa yawmiddin seytaane désespéré wanu ñu jaamu ko fii waaye nag waaye nag du xeeb lu ndaw ci yi nga xam ne yéen moom ngeen di xeeb ci seen jëf yi mooy yi ngeen jàpp ne yii garaawul foofu la leen di jaar moom lool xeebu ko waaw lool xeebu ko mooy kon bu leen di jëf sama gannaaw bu leen dellu di jëf comme jëfu yéeféer ya ngeen doonoon ñenn ñi di dóor doq ñeneen ñi di leen songu di leen rey ci maali foro ndax jëf jooju kat jikko yéeféer la waaw waaye it bu leen mel ni yéeféer bu leen delluwaat nekk yéeféer ah bay dóor ñenn ñi di dóor doq ñeneen ñi parce yéeféer yi seenu niñ leen xamee mooy li nga xamante ne nii mooy di dal ci kaw jullit ñi di leen rey ko noonu loolu moom lu ñu xam la moo tax walan tarda anka al yahuud wala nasaara hatta tattabi'a suñu boroom ne gis nga yahud yi juif yi duñu kontaan ci yaw duñ la gërëm mukk lu dul nga topp seenu yoon topp seenu doxalin li ñuy def ngay def ni ñoom waaw mu ne nag yii nag bu leen mel noonu al imaamul xaafis ibn xajar ci al fath mu ngi naan kufaar bii am na fukki wax yu ci ñëw am nañu ne mooy xawaar yi ji lay wax waaw mooy wax ji bu leen mel ni xawaari yi bu leen dem mooy xawaari yi nga xam ne ñoom dañuy ñëw ne diw yéefér la comme niñ ne woon Seydina Ali wal iyaadu billah yéefér la moo tax ñu ne woon dereetam dagan na ah bu leen mel ni façon nit ñooñu nga xam ne dañuy jàpp jullit ñi naan ñi yéefér lañ teg ko ci kaw loolu di leen rey ah am ñu ne non c'est que kuffaar bii mooy nga ñëw bay daganal deretu nit ñi parce que loolu loolu affaire lool loolu yu bari moo tax euh, euh, euh, ci la nit nag mooy lu suñu borom ne lii dafa xaraam yow nga ñëw daganal ko moo yéefér nga ne li non malgré tout xam naa mais ak condition nga xam nga xam ne mais malgré tout ça mais dagan na mooy kon buur yàlla kon yow li nga wax moo moo moo moo moo jaadu li buur yàlla wax wala yaazu billah kon yow loolu moo tax kooku day di kii mu ne bu leen nekk lool ki nga xam day daganal dem di daganal bu leen dem sama ginnaaw bay daganal dereetu ñi nga xam ne ñooy jullit ñi waaw waaw am na yeneen wax yu ci wax mais insha allah li nga xam ne mooy li ci gën kii mooy bu leen mujj sama ginnaaw mel ni di jëf jëfu yéefér yi lii mooy kufrun duuna kufr waaw waaye it bu leen nekk ay yéeféer complètement génn ci l'islam waaye mooy bu leen mbubboowu bu leen yor li nga xam ne mooy jikko yéeféer yi bu di dóor ko ñenn ñi riqaaba ba'd li nga xamante ne mooy doq ñeneen ñi voilà kon loolu mooy xadiisu ah xadiisu seydinaa kii de euh, abu bakra te loolu la mawlaana ibn abbaas lu mel noonu la solo al imaamul buxaari après yi xadiisu mawlaana ibn umar la cendi mawlaana ibn umar comme lii rek dane yonent mi alayhi salaatu wa salaam qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi Mina atadruuna haadaa est xam ngeen ne ban dëkk la ak ainsi de suite ah ca fin mu ne wa wadda an fa qaalu hadihi xajjatul wadaa mu daldi tàggu nit ñi moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu ne ah lii de mooy xajatul wadaa waaye waxoon nañ la ne bokk na ci riwaaya yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo soloo affaire bi ñoo soloo xutba bi ba léegi kon pare nañ xutba seydina abu bakra seydina mawlaana ibnu abbaas léegi nag nañu ñëw ci yeneeni yeneen yeneeni xutbaay yeneen yoo xam ne yeneen saxaaba ñoo ko ñoo ko nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon nañ la euh, mawlaana ibnu abdallah ibnu amr ibnu al waxoon nañ la ko abdallah ibnu amr ibnu al-aas bokkoon na ci mais moom bosam sorewul ak yii sorewul ak li nga xam ne mooy yii nii léegi nañ jël beneen muy boo xam ne euh, euh, gisoon nañu ko gisoon nañu xadiis boobu euh, muy xadiis bi nga xamante ne nii al imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo ci as-sunan al-kubra as-sunanul kubra waa asxaabu sunani daal dinañ koy solo eh, al imaam abu abu abu daawud as-sijistaaniyu daal dina koy soloo mooy xadiis bi nga xam ne ummu mihsan moo ko nettali radiyallahu taala anhu wa ardaa wa radiyallahu anha wa ardaaha mu ne xajajtu saxaabiya bu jigéen la woon mu ne xajajtu fi xajjati nabi sallallahu alayhi wa sallama fa ra'aytu bilaalan te al imaam muslim soloon na xadis bi voilà moom moom bañ koy gis sax riwaaya bu al imaamu muslim lañ soloon nañ wax bu al imaam an-Nasaa'i bi ba pare après ñu ñëw ci xadisu al imaamu muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi kon Ummul Xusayn mu ne mu ne kon damaa aj ak yonent bi sallallahu alayhi wa ummul xusayn nag eh, kii la tuddoon ummul xusayn bint isxaaq al ahmasiya waxoon nañ la ko moom loolu lañ ko xamee mooy dàkkantalam ummul xusayn mooy kuniyaam al ahmasiya mu ne damaa aj ak yonent bi sallallahu alayhi wa ma gis Seydina Bilaal téye ci laxaabu géléem gi liñ koy def liñ koy kiiwe ngir man koo conduire wa usaamatu seydna usaama ibnu zeyd raafi'un alayhi thawba yëkkatil yére bi yudilluhu moo yëkkatil ko yéreem ngir di muur yeneen bi alayhi salaatu salaam ngir soleil bi bañ a tape ci moom mooy eh, jant bi minal yi ndax tàngoor bi moo taxoon wa huwa muhrim te mooy jamonoy mooy dafa armaaloon parce que mooy lan xatta ramal jamra ba ni muy sànnee jamra yi jamratul aqaba parce que taxallul fan lay ame ak taxallul bu njëkk bi fan lay amee mooy boo sànnee jamra yi ba pare selon maalikee yi rahmatullah alayhi ku mel ni shafi'i yi rahmatullah alayhi ñu ne mukk du sànni kese ah. boo sànnee jamra yi nga dem nga yi la ngay loj wala nga rendi ji la ngay rendi après lu ci des watu boo watoo ba pare ci foofu la taxallul bu ndaw bi di amee yiñ la tere woon yépp ci yoo xam ne day lay daganaat ba mu des sëy mu ne moo tax mu ne fa wa huwa muhrim hatta rama jamratul aqaba ba di sànnee jamratul aqaba thumma xataba an ginnaaw gi mu daldi xutba nit ñi fa wa athna alayhi mu tudd mu mu mu sant buur yàlla bàkk ko wa dhakara qawlan kathiira yonent salaam tudd wax daal wax na lu bari lii lañ la waxoon ne lii nii moo tax al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi mu ne ma ne bi après jamratul aqaba la ah, xutba bi dara la amul après zawal laata yeneen ci ma lay salaatu salaam di dem euh, Makka di defi tawaaful ifaada la defoon xutba bi ba te waxoon nañ la loolu moom c'est sûr que am na waaw parce que saxaaba bu jigéen bi wax na ko te mooy Ummul Husayn mii moo ko wax ne man yonent bi alayhi salaatu salaam gis naa Seydina Bilaal téyeel ko. li nga xam ne mooy euh, euh, euh, mooy moo moo moo doon moo doon wommat waruwaayam Seydina Usaama yëkkati mbubbam di ko di ko keral nee na mu fekk dafa armaaloon hatta ramaal jamratul aqaba ba ni muy sànnee jamratul aqaba summa ginnaaw gi xataba waaye waxoon nañ la xutbawul foofu te loolu li ñu koy war mooy xadiis Seydina Jaabir bi nekk Sahih imam Muslim dane summa saraf ba mu sànnee pare dafa jóge foofu fa mu dem nag kon lay wax mu fa xata summa mu daal di xutbal fa xamida allaha mu tudd sant yàlla wa asna alayhi tudd wax joo xam ne yu bari la loolu mooy xadis boobu al muslim xam nga xadis bii da ko jële woon ci al ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ibnu hilal ibnu asad ibnu idris ibnu abdullah ibnu hayyan muy abu abdillah ki nga xam ne mooy boroom boroom ngir bi muy al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu la imaam muslim dana woon xaddatani wa xaddatani kitaabu alxajj istihbaabu ramyati jamratil aqaba yowma nahri raakiba sopp buntu sopp sànni jamratul aqaba yowma nahri raakiban mu ne woon wa xaddatani moom alimaamu muslim abulxusayni rahmatullah aley mu ne wa xaddatani nettali na ma ahmadu bnu mohammad muy ahmad ahmad bnu hambal ahmad bnu mohammad waaw moom maamam maamam lañ bëri luñ koy dàkkantele danga daf na al imaam ahmad ibnu hambal mais hambal bu bàyyema ah, hambal mooy maamam moo tax boo seetloo ñun lu bari li ñuy wax dañ naan ahmad imaamu ahmad ibnu mohammad ibnu hambal voilà mooy moom ba moom ahmad la tudd baayam tudd muhammad maamam di hambal moom lañ ko doon dàkk moom lañ doon kii nag ahmad ibn hambal waaw moo tax moom loolu la gën a siiwee ahmad ibn hambal waaye hambal maamam la waaw moom rek yonent bi alayhi salaatu salaam ibn abdul muttalib li dimaam waxoon sayyidina dimaam ibn tha'laba radiyallahu te moom it loolu la waxoon Hunayn ana ibnu abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib man maay doomu abdul muttalib mooy mooy maamam la ndax maam baay la voilà moo tax maam baay la millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimiina min qabl lii yoon wii mooy seen yoon yoonu seen baay di seydinaa ibrahim moom moo leen tudde woon ñi nga xam ne ñoo wommatu min qabl lu jiitu woon tey kon mu ne wa haddathani kon nettali na ma man al muslim bunu lxajjaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi aley ahmad ibn hanbal di alimaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal boroom ngir mi qaala mu ne xaddatanaa muhammad ibn salama mu ne ki ñu nottali mooy muhammad ibn salama mooy sëriñam di muhammad ibn salama ibn abdillah albaahiliyu mawlaahum alxarraani raxmatullahi aley an abi abdirahim mu jëlee ci abi abdirahim abdirahim di xaalid ibn yaziid am ñu ne abi yazid ibn simaak ah moom mooy abu lool moo doon dàkkantalam abu abdirahim moom moon mu an zayd ibn abi unaysa mu jële ci zayd ibn abi unaysa muy zayd ibn abi unaysa zayd al jazariyu rahmatullah alayhi al kuufiyu rahmatullahi alayhi an yahya ibn al husayn mu jële ci yahya ibn al husayn ibn urwa al ahmasi al bajali al kuufi rahmatullahi alayhi moom nag moo ko jële an ummi al husayn mu jële ci al ummi al husayn min la waxoon sànk bint Isaaq al-Ahmasiyya radiyallahu ta'ala anha jaddatihi maamam la woon ah mooy maamu Yaxya Yaxya ibn al-Husayn mooy Umm al-Husayn mu qaalat mu ne xajajtu ma'a rasulillah saxaaba bu jigéen saxaabiya la woon ah mu ne xajajtu damaa aj ma'a bi sallallahu alayhi fa ra'aytu usaamata ma gis usaama wa bilaalan ak bilaal wa kenn ci ñoom aaxidun bi xitaami naaqati nabi sallallahu alayhi wa kenn ki moo téye moo doon conduire gëléem gi moo téye woon ci kii bi wal aaxar keneen ki raafi'un mu yëkkati sawbay sawbahu yéeréem yasturuhu min al xar di ko euh, protéger ci tàngoor wi ah léegi mu ne fa qaala rasulullahi euh, xadiisu euh, bon xadiisu imaam muslim bi euh, bi mu jëlee ci imaam ahmad amul discours bii nii voilà fi mooy bi ko jiitu moo am discours moo xadiis bi ko jiitu bi jaar ci salama ibnu shabib voilà wam ne wa xaddatani salama ibnu shabib foofu la muy salama ibnu shabib an naysaburi abu abdirahman mu ne moom xaddatana alxasan ibnu ibnu ayan mu ne alxasan ibnu muhammad ibnu ayan alxaraaniyu alqurashiyu moom moo ko nettali walla foofu la xadda mu ne xaddatanaa maqilu moo ko ki ko nettali mooy maqil ibnu ubaydillah aljazariyu rahmatullah alayhi léegi mu continuer liñ gisoon sànq foofu la ne ummul xusayn mu ne man ba ma gisee loolu le moo tax mu ne man xajajtu ma rasulillah léegi reprenons kon nañ bàyyi càllale bi bi jóge ci imaam ahmad ñu ñëw ci bi nga xam ne moo jaar ci salama ibnu shabib an-naysaburi abu abdurrahman ah voilà an-nasa'i <coughs> an-nasa'i an-naysaburi rahmatullahi alayhi foofu eh, kii mu ne al imaamul husayn ummu husayn sayyidatu ummu husayn Ummul Husayn mu ne eh, damaa aj ak yonent bi alayhi salaatu salaam te hajjatul wadaa ma gis ko ba mu sànnee jamratul aqaba après moo tax wan sarafa voilà riwaaye bii rek wane na ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa mu sànnee jamra ya taxawu fa waxoon nañ la jamratul aqaba bésub tabaski bi kenn du sànni jamra di fa taxaw boo sànneewu demal sa yoon da ngay dem moroom <coughs> mu ne wan sarafa wa huwa ala rahilatihi te moom bi alayhi salaatu salaam xaalam mooy mu ngi woon ci kaw war wa bila mu mu ne mu ne mu ne mu ne wa ma'ahu Bilaal wa Usaama mu ngi àndoon ak Seydina Usaama ak Seydina Bilaal ahaduhuma radiyallahu anhuma kenn ci ñoom yaquudu bihi raahilatahu moo doon conduire war waay wa miroon wal aaxar ki ji mujj raafi'un mu yëkkati thawbahu ala ra'si rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min ash-shams kenn ki doon ko muur jant bi qaalat mu ne fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaam wax qawlan kathiira wax na lu bari waaw ah, maa la sànq lii moom day dëgëral wax imaam Ibnul xay moo tax waxoon naa la daal affaire bi lenn la dañ naan def na ba mu sànnee jamra ba pare ba jógee foofu xutba na nit ñi waaye it ba mu jógee fa nga xam ne mooy eh, Makka ba mu ifaada ba pare tawaaf ba tamit ba mu ñëwee eh, daal dinay xutba waat loolu loolu lépp la loolu la ndax lii moom mënoo ko dàq ne lii demewut nii waaw waaw mu ne foofu man sarafa après mu wax wax ju bari summa sami'tu mu ne man dégg naa ko yaqulu mu naan in am in ummira aleykum abdun hasibtuha qaalat aswadu yaquudukum bi kitaabillah fasma'u lahu wa ati'u yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne man dégg naa ko mu ne bi mu waxee wax ju bari man nag ah dégguma lu bari loolu dégguma lu bari lépp li mu wax mu ne même bu dee dañoo def mu jiite leen abdun mujadda jaam boo xam ne dañ koo dog mooy dañoo dagg dara ci moom ci ci ci ci yaram bi même bu dee kooku mais nag maadaama que ne moom même nee na xasibtuhaa foog naa ne xaalat waaw nee na mooy euh, euh, euh, kii kii moo ko wax Yahya ibn Husayn moo ne man yaakaar naa ne Ummul Husayn dafa mel ni dane yonent bi alei satu dafa aswada y aswadu yaquudukum bi kitaabillah même bu dee jaam la boo xam ne bu ñuul la boo xam ne moo leen di jiite fasma'u na ngeen dégg lahu waati'u waaw bi kitaabillah fekk mu ngeen di jiite ci téereb yàlla na ngeen dégg te na ngeen topp waaw lii waxoon nañ la ne mooy li nga xamante ne nii mooy li xew fépp rek yonent bi alei mooy arab yi instant bi xalaatoo ñu naan la Makka kan moo jiite gaay ñu naan la am jàmm eh, gaa yi doonuñ ko d'accord mooy gis nga loolu nga naan mais lii moom lii lii mooy lii mooy esprit jaahiliya niñ mel ah ak tamit këne même sax ci biir l'islam parce que am na ñoo xam ne waruñoo jiite loolu moom mooy mooy ku moom manoo jiite ab jaam dañ la moom manoo nekk président xam nga loolu <laughs> bon bon loolu beneen affaire la moo tax moo tax kii euh, ba mam mam mam mamluuk yi mamaalik yi Égypte jiitee mbir yi euh, ba al imaam al-Izz ibn Abd Salam bi wax dañoo mer parce que quand même mu wax mooy dëgg mais comme que gaa yi dañu foog ne ñoom daal yow boo nekkee boroom xam-xam affaire nguur gi waroo ci wax dara daal mais pourquoi kii moo ñu jiitee man may subir acte yi muy teg ak tamit ni muy doxale mbir yi man ngeen ne ma léegi noppil ki may jiite sama yoon ne wu ci naa toog ci sama der bu ma ko def al imaam al Izz ibn Abd <laughs> bon euh, wax ne affaire bi mooy wax li mooy li diine wax mooy du yoon mooy ne mbir ñoo xam ne dañ leen a moom mënuñoo jiite ñoo xam ne ñoo leen moom yow dañ laa moom esclave la mooy baax na ba mamalik yi lañ leen doon woowe les mamelouk les mamalik boo <laughs> ci gaay buñ lay neen booy booy def booy booy gëstu boo dee xam nga dara ci histoire euh, boobu euh, ñoom imal imam ibn al-Asir ñu ngi koy leeral te tamit mooy jëm ci wàllu euh, guerre des croisades yeeg yooyu ñoom ñii ñoo fa ñoom sax daanaka ñoom moom bañ jëlee mbir mi ci lañ damm vraiment tubaab bi dëggintaan moom moom moom da ngay bëgg bëgg goo xam ne waaye pour <laughs> après ci euh, Salahuddin al-Ayyubi rahmatullah alayhi après ñoom ñoo fa ñëw bi gaay nee foofu mooy mooy mooy mooy potaas yi jiite nit ñi rek nga xam ne dañuy jiite mais lépp l'islam bi fépp nekk ay pàcc-pàcc ku nekk mooy comme tey rek mooy ne mbir mi xa xilaafa gee fi ne xilaafa gee fi ne mais sauf que mais gars yi daanaka réew fu nekk am ay ay ay prince yu fa ne di jiite foofu mais division yi bari dañu doon gis gars yi jóge na le croisade yi tubaab yi jóge ne ñëw ngir jël Jérusalem gars yi comme que ñu ko jiite neexul ñenn ñi ci jullit ñuy yàkkam tubaab yi duma leen mooy ainsi de suite yu mel noonu. moo tax tisina aman waykat ba ne woon tisina aman bilaadullahi tasruxu wal wa bukyaanu waaw tisina aman wa bukyaanu waaw de domination yu ñu des prophètes muy al al al al muqaddasa al ardul muqaddasa di Jérusalem di al Quds gaa yi profané foofu indi ko seen croix yu nekk ah doon jóge fii ay Clermont ah ñoom pape pape pape yi fi newoon saa yi def benn conclave fii ñu dajale gaa yi tubaab bi ngir ñu ngir ne leen derrière la croix ngir ñu dem nangu ji sous la la la terre sainte mooy guerre des croisades rek waaw. ñooñu mamluuk yi bon jamono yooyu dañu fi newoon léegi al imaam al-Izz ibn Salam miñ miñ jiitee affaire mu ne déedéet mu ne ñi ñu moom ci l'islam ñi ñu moom manu ñoo jiite ñoo xam ne ñoo leen moom esclave manu la nekk le maître de son maître man nga nekk gañumaa moom gaa yi nag am ñu ko doon menacer <laughs> benn bés bon c'est pour expliquer partie bi côté bii yonent bi alayhi salaatu salaam wax Ummul Husayn di wax nii ne yonent bi alayhi salaatu nee na wa in ummira aleykum abdun mujadda mu ne ahsibu ahsibuha qaalat aswada yaquudukum bi bi kitaabillah fasma'u lahu wa ati'u waaw même dee dañ leen a jiiteloo mooy dañ leen a teg ëndil leen jiit boo xam ne neexu leen ummi la mooy loo xam ne dañ leen la forcer jiit def mu jiite seen kaw aleykum abdum ab jaam bu jaddaa boo xam ne dañ koo dagg dañ koo ñaas wala am lu dagg ci moom ngir wane ak njaamam même bu dee kooku lañ jël sax mu jiite leen nee yaakaar naa ne umul Husayn dane aswada boo xam ne ku ñuul la yaqudukum waaye mu leen di jiite bi kitaabillah ci téereeb yàlla bi fasma'u lahu wa ati'u na ngeen dégg te na pour leeral passage bi al imaam al al imaam al Izz ibn Abd as wax li muy wax comme que gars yi ñooy les nouveaux bon les les ñoom ñoo yor les euh, ñooy door a yor nguur gi hein ñu dégg na wax na lool benn mamluk te dañ leen doon xàmmee parce que comme que ñoom ay ay ay garde lañu woon ay militaire lañu woon ci waxu tey après bon bi affaire yi jàmbaajoo weeg yooyu ñu jël nguur gi waaw jël Égypte jël foofu ah, euh, euh, euh, ay ay ay ay côté péninsule kii côté Quds yooyu ñu kii ba ba ba ba dammaate tubaab yi nangu teer yi nangu woon yépp waaw ndax Mamluk yi moom amuñu woon ay affaire ay ay négocier kuffaar yi nii non ñoom moom rajaxe lañ leen def. waaw li ci daloon sax seen ki ki al Ayyubi euh, ay al Ayyubi sax rahmatullahi alayhi bi muy euh, kii leen ba pare ne leen dem leen léegi ngeen yóbbaale seen kii yi loolu sax moom fekku leen ci woon Mamluk yi ñoom dañ leen daan rajaxe une part une fois pour toutes waaw ndax les Mamluk ne rigol ne rigolait pas waaw léegi bon <laughs> revenons à kii <laughs> genre moom nag dalay dalay merloo de booy yooyu moom da comprendre léegi lan moo tax ñun dangay xam ne moo ndëkk monde musulman ni nii mu mel nii ci nii ñu mel ci ñii jaar fii ñii jaar fii suñu ñàkk nekkuloo nekk benn bi ba mu tax yéeféer yi man ñuy noot guddeeg bëccëg ñu mel ni ay marionnette seeni loxo que ne loolu ndekete yoodu léegi la xew <laughs> léegi bon léegi fermons cette parenthèse léegi al imam al Izz ibn Abd Salam ba mu waxee loolu gaa yi gaa yi nekk léegi am benn jour gaa yi ñëw fëgg këram rëk rëk doom jigéen ji ñëw yër ci côté kii bunt bi xool gis muy muy muy muy muy ab militaire mamelouk mu ne ah, mu daw ne baay ji kii la mamluki la mu ne ko ubbil mu ne ko mu ne ko ubbil waaw mu ubbi waa jiy wax après ni def ay bagage am la jël ne day day day day day day jóge fii Égypte dem feneen ah waaw day jóge Égypte dem feneen parce que comme que wax dëgg ñu ko ci xoqatal mais eh, ma jóge fii garaawul dem feneena ah foo xam ne mën naa fa ne <laughs> mais gars yi ñoom ñoo faire le tout ngir mu toogaat waaw. bañ yëgee ne ah ñu ne ah déet nag ku mel ni nag al-Izz ibn Abd nag moom loolu pour wax la que ne loolu mooy diine waaw mooy jaam du jiite même mu ne même sax bu dee ab jaam lañ jël def leen mu jiite leen na nangu waxoon naa la mu ngi mel ni ñu ne woon les français bon léegi yéen accepter. bu leen ab kii même bu doon ab migrant boo xam ne sans papier la lañ jël def mu jiite leen sax fekk mu ngeen di jiite ci la constitution de la cinquième république rek na ngeen nangu loolu kenn du ko nangu ci tubaab yi yow gis nga gars yi euh, euh, temps Hollande président Hollande bi ñuy wax ay euh, élections municipales yi ngir rek ñu ubbi ko pour les les étrangers non non non occidentaux ngir rek ñu ubbi ko pour possibilité wu ñi nga xam ne ay duñu ay occidentaux mooy comme les africains les asiatiques te ñu dëkk ci ci comme ma dëkk Villeurbanne fii nekkub sénégalais yor du ma aw ma nationalité française mais comme que fii ci mairie bi ma man fi moo man fi laa dëkk. ma man di voter loolu kese gars yi tentamar lañ ko tëggal ba mu delloowaat xalaat mooy rien sax di proposer def ko ñu waxtaane ko ci assemblée sax xamul par gars yi non des étrangers kii nii non non comme du boobaan être français lan lay jariñ ci gars yi ne leen Union européenne mais pourquoi ñu nekk Europe moom euh, les ressortissants européens mën a voter ñu ne ñooñu non parce que ñooñu ay kii ay union européenne mais loolu lépp xam nga waxi caaxaan la mooy mais que ñoom ñoo niroo <laughs> mais parce que affaire bi lool la mooy jàmm ñoom dañoo jàpp ne bon bokkuñu classe comme ni nga xam ne noonu la te noonu tamit la wolof yu mel fii mu ne sénégalais yi bu ñu leen la woon hé euh, bon. un congolais bu leen jiitee garaawut fekk mu leen di jiite ci constitution bi ngeen yor gars yi dañ naan mukk mais saa yoo xo wala wala moom moom baat bu jàng lañuy dóor ne la dee yow ñag yi di ñu jiite loolu ngay dégg ñuy wax. lislaam nag yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa yar jullit ñi këne lu man di dem loolu lépp ngir bañ a yee fitna parce que fitna xam nga fan lay commencer boo xamee fan lay commencer xamoo fu muy mujje waaw mu ne wa in ummira aleykum abdun mujadda yaquudukum hasibtuha qaalat aswat yaquudukum bi kitaabillahi ta'ala fasma'u lahu wa ati'u da ngay révolution waxoon nañ lay l'islam ñun xamuñu lool de laaj ko gaa yi doon révolution arabe laaj leen fan lañu mujje ku nekk ñi ci sincère ñépp te yàlla tax ñuy wax xam nañ ne situation avant moo gënoon ñañ fi déjjati moo gën ñiñ fi bàyyi ñi fi nekk amul benn exception wala situation dëkk ba nan doon ne économiquement nan doon moo gën fopp léegi ni ñuy doxe te depuis 2011 waaw ñu ngi 2019 ñenn ñaa ngi doon feeti affaire bi naan keroog lañ doon feeti février xaw ma janvier Égypte bañ fa jëlee ki nga xam ne moo fa newoon waaye lan la leen mujje fan lañ mujje daanaka situation bu gën a graaw bañ doon ba taxoon ñu ne dañoo révolution woon moo tax l'islam wootewul ci ay révolution yi ah déedéet waaw wootewul ci loolu mooy mbir yi même bu dee ne lool la wa in ummira aleykum abdul mujadda waaw mu xamal leen as-sam'u wa waaw di dégg di topp ci l'essentiel mooy ñun ci téereeb yàlla bi waaw mu ñuy jiite ci téereeb yàlla bi jeex na moo tax ba mu leen dalee ba mu dalee jullit ñi nga xam ne ñoo jàppoon discours yonent si daal yi saab fii temps mamluk yi déggoo gaa yi révolté wu ne noo mamluk yi dañ leen di rey di def ay coup d'état def gisoo lool gisoo lool comme que ci yàlla bi ba taxaw sax ñi nga xam ne ñoo ñëw ngir fule la terre sainte gaa yi taxaw dammaate leen ñépp kontaan amul koo xam ne amoon nga xardal mistaala xardal ci sa xol lu dul nekk bëggoon nga ci mamluki te gaa yi dañ nee moo ko man daama ñu ngi leen di kay kii jiite ci yo ci yonenti ma ne saab saab moo ne fas maamu déglu leen leen waa ak ñoom te ngeen topp leen waaw nga ne ma eh yow yuute naa suñu régime yi suñu régime yi fan lañ ñu defe ci kitaabul la ma ne la léegi yow dama lay laaj dama lay delloo laaj bi dama la koy delloo parce que yow boo nee wute nañu dama naan la yow ñooñ di révolutionné wu lan lañ est ce que dañ faa ñëw ngir teg fa kitaabullah mukk mukk ñooy révolutionné ñu ngir kitaabullah te sax ngir teg fa kitaabullah kenn du ko révolutionné noonu ñun lanaa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasan am nañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam taj yooy nañu sëkk modèle bi nga xam ne mooy bi gën te mooy bu baax bi nañu xool Quraysh ni mu defoon est-ce que dane gars yi révolutionnaire gars yi soyez des révolutionnaires ñu daldi renverser la situation de Quraysh jël mbir mi déedéet defewu ko noonu de dafa yar nit ñi jóge ci base bi waaw ma ba muy ñëw Quraysh ñu bari pare nañ ngir nekk jullit ñenn ñi dañ ko doon nëbb parce que amuñ feneen fuñ dem nit ñi mu nekk Medina ñu bari di jóge Quraysh di ko fekk si mais ñun ñii nga fiy dégg ñu naan révolution arabe ak feneen yëpp lan lañu fi bëgg a def ah mooy il faut que que il faut il faut redonner vie vie il faut redonner vie à la démocratie waaw temps de dictature c'est fini que la démocratie soit exaltée soit manifesté soit magnifié loolu lañ wax yooyu la dañ naan la kooku moom nga foog ne <laughs> déedéet yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxoon nañu ñun aleykum bis-sam'i wat-ta'a waxoon na ko Seydina Abu Dhar même bu dee gaay mu ne même bu dee dañ maa dóor jël sama alal mu ne même bu dee dañ laa dóor jël sa alal déggal nga toog boo koy wax mooy discours yi gaay bëgguñ koo dégg mais ma ne moom la wax kenn terewuñu koo wax laa wax booy wax ñu naan saa yi kolo boole quoi. dañ koo jënd sawaay ma ne man waxoon naa leen ne gaa yi te pourtant démb bi ngay wax lu leen neex gaa yi dañ ne suu non sawaay non moo ko yor mais comme que tey wax nga loo xam ne neexu ñu ne sawaay dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo jënd ko waa gaa yi gëmuñ dara koo yaakaar ne moo ci tànn ndeke moo ci yées mais loolu nag terewuñoo wax li yonent bi alei saatu salaam wax ma ne aleykum bis sama wa taa en tant que jullit ñun loolu lañ ñu xam loo waaw loolu lañ ñu xam lool du ñu teree wax dëgg mais fekk nit kenn ñuy jiite ci kitaabullah ñun dañuy topp dañuy dégg boo ma nee fii gaa yi kenn fi giiwul ci kitaabullah ñu ne la yewit ñanaan dañuy révolutionné wu teguñu fi kitaabullah léegi nan ngay ñëwee di jàppale ñoo xam ne yow stabilité bi nga am ci noo kitaabullah gi fi am ah après ñeneen woo naan nañ révolutionné wu ci non kitaabullah lañ lay teg boo xamante ne nii boo moywul jàmm ji nga am dootoo ko amaat. nga leen di topp du ma leen topp waaye ma ne ci ma ma la fekk diggaluñ ne fekk gaa yi defuñ kufran bawaaxan kéefër kéefër gu leer naññ mais loolu dañ koo gis kan moo fi wii ñun heureusement euh, réew julit lañ ne ah gars yi président bi day julli ñii dañuy ci ay julli lañ kanta bon ñii seen julli gëmuñ ci dara lool yaa ko waxal sa bopp loolu yaa ko waxal sa bopp ñun dañu naan ñun de buur yàlla li feeñ lañu àtteloo wallahu la saraayir buur yàlla nag moom mooy res moom mooy toppatoo li nga xam ne mooy li nëbb ñun li ñu gis la kenn manu fee wax ba ñu def yenn yi lu wuteeg sunna parce que yow dalaa neex wala daa neex sa dund defuñu kon nag yonent bi aleyhi salaam ne ah mu wax wax ju bare moom Ummul Husayn nee na ma dégg ko mu naan in ummira aleykum abdun mujadda xasibtuha kële muy euh, sëtëm bi ne yaakaar naa ne dana aswad yaquudukum mu leen di jiite bi kitaabillah ci téeréb yàlla bi fasma'u déglu leen wa ati'u ta ngeen topp ko waaw kon nag affaire yaa ngoog kon tey dañuy yem ci bii dañuy yem ci euh, kii bii xadiisu ummul xuseyn bi ba léegi ñu ngi ci xutbatu yawmu naxri discours bi yonent bi lay salaatu salaam def yawmu naxri muy bésu tabaski ji waxoon nañ la ne wute dina wute nag euh, xutba bi ñu gisoon orana parce que boobu bésu Arafat parce que boobu benn kii la rek bu imam Muslim indi nga xam ne dafa doon dérouler mais bii ay riwaaye la xadiis yu bari la da jël xadiisu kii jël xadiisu kii jël xadiisu kii pour am totalité loo xam ne mooy xutba bi am na nag loo xam ne mënoon nañ ko def mooy daal imaam as-Salih ash-Shami def rahmatullah ci euh, euh, téereem bi Subulul Huda war Rashad foofu noonu moom li def dafa parce que moom en moom li al imaam Ibn al-Qayyim wax moom traamu imaam Ibn al-Qayyim la jël daanaka li imaam Ibn al-Qayyim lay wax mais bu ñëwee comme ci xutba bay nii parce que imaam Ibn al-Qayyim moom daa ñëw rek ne ne foofu thumma raja'a ila Mina fa xataba an-naasa xutbatan balighatan a'lamahum fiiha bi hurmati yawmi an-nahri wa tahrimihi wa fadlihi 'inda Allah wa hurmati Makka 'ala jami'i al-bilaad wa amrihim bis-sam'i wat-taa'ati liman qaadahum bi kitaabillah wa amara an-naasa bi akhdhi manaasikihim 'anhu wa qaala la'allii laa ahujju ba'da 'aami haadhaa wa 'allamahum manaasikahum wa anzala al-muhaajiriina wal-ansaar manaazilahum wa amara an-naasa an laa yarji'uu ba'dahu kuffaaran yadribu ba'duhum riqaaba ba'din wa amara bit-taghliib bi tabliixi anhu wa axbara annahu rubba muballaxin muballaxin aw amin saami waaw après mooy moom noonu la ko waxee ah, imaam Ibnul Qayyim moom néewul di tudd texte euh, xutba bi dane rek foofu ba mu delloo Mina moom waxoon nañ lool moom dane ba mu sànnee jamra ya ba pare la la la la jóge fa mu sànnee jamra daal di ñëw xutba nit ñi xamal leen seen diine xamal leen li nga xam ne mooy xormaay dëkk bi ngin leen koo xamal ak bés weer weeg xamal leen gëneelu màkk ci yeneen réew yi xamal leen as-sam'u wa ta'a sam'u wa ta'a mooy xadiis Ummul Husayn bii la ci jublu kantaa li mu naan ormaay dëkk bi mooy xadiis Seydina Mawlaana Abbaas bi ñu gisoon ak ak kan Seydina Abu Bakr ak Seydina Abdallah ibn Umar ak ñi mel ni ñoom radiyallahu anhum lool la ba pare tamit mu xamal leen li nga xamante ne nii euh, mu mu xamal leen ne dëgël leen ñu daal di koy jottali ne bu leen nekk ay yéeféer waaw wa allah yarji'u loolu gis nañ ko ci xadiis Seydina euh, Abu Bakr bi ñu génn léegi waaye wax nañ la xadiisu Seydina euh, Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wax na ko tamit bi mu naan yonent ma lay saa saam moo ma ne istamsiti naas noppilool nit ñi ma noppiloo leen léegi yonent ma lay saa salaam mu commencé di wax naan wala tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen mujj nekk ay yéeféer ñenn ñi di dóor doq ñeneen yi loolu kon gis nañ côté boobu tamit te gis nañ ko ci xadiis Seydina Abu Bakra wa amara bi tablighi anhu gis nañ ko ci xadiis mu digle ñu koy jottali gis nañ ko xadiis Mawlana Ibn Abbas gis nañ ko ci xadiis Seydina Abu Bakra ah te tamit mu xamal leen que ne rubba muballighin aw amin sa moom noonu la ko ndee kantaa imam ash-Shami as-Salih ash-Shami bi mu ñëwee moom parce que ci ajj bi muy commencé dane moom gis na lii ñoom imam al-Hafiz ibn Kathir imam ibn Hazm ñooñu ak al imam euh, mais moom dafay préférer ne bu imam ibn al moom ni mu ko ëndee lay topp après mais nag bu ñëwee comme ci xutba yi moom day indi riwaaye yi boole leen moom du ñëw ne kii nee na day ñëw jaxase lépp day ñëw indi bii comme mu indi bi Seydina Abu Bakra bi après de suite ah, mu teg ci bi ci tegu te du ne lii lii la léegi rek sauf que gars yi def taxrib bi dinañ la defal ne la lii kële moo solo partie bii bi mu def en carré entre parenthèses loolu bokkul ci li imaam Ibn Qayyim wax. loolu mu ngi ci Tabaqaat Ibn Sa'd imaam Ibn Sa'd moo ko wax wala yu mel noonu moom noonu la def bu ko defee boobu dangay am mbir mi mais sauf que am na ci yoo xam ne seen càll la dëgërut. waaw am na ci mbir yi ci yooyu mu indi noonu yoo xam ne càllale yi dëgërul ñun nag on a préféré def comme li al imaam al hafiz ibn def moom dafa ñëw commencé ci kii yi moom ñëwee ci xutba bi mooy comme lii rek parce que comme que xutba bi amuñu ko benn saxaaba ëndil ñu ko en nànci ñii dañoo sorool yi ñii sorool yi ñii sorool yi ñii sorool ñun lool lay gis ne te lool moo mas nekk suñu méthode mooy di indi càllale yi wax ni lii kii wax mu ngi ci téere sàngam ak ko bu paree ñu ne beneen xadiisu diwa gi mu ngi ci téere sàngam ak sàngam lii loolu lépp du xutba bi buñ paree ñu compilé ñu am xutba bi insha allah noonu lañ ko fas yéenee def moo tax tey kon gis nañ Abu Bakra jeexal nañ li ñu waroon a mottali ci côtéem ak xadiisu Ummul Husayn al-Ahmasiyya radiyallahu wa ardaaha kon da léegi bii di ñëw ñu àggale insha allahu ba léegi ci hajjatul wadaa xajjatul kamaali wa tamaami xajjatul balaa xajjatul islaami ñu ngi yawmu naxr ñu ngi ci xutbaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi Mina wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmain